muy abdallah ibn az-zubayr ibn al-awwam nekkoon doomu safiya bint mooy az-zubayr gisoon nañ ko moom defoon nañ tarjamaam walillaahil hamdu wal minna euh, moo doon xawaari yu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu taala anhu wa arda moom mu ngi tuddoon kon doom ji abdallah ibn zubayr ibn al-Awwaam ibn Xuwaylid ibn Asad ibn Abd al-Uzza al-Qurashi al-Asadi mu doon Abdullah di doomi xawaari Rasulullah sallallahu alayhi wa di ki ko doon jàppale ci biir ak ci biti muy ibn al-Awwaam euh, loolu waxoon nañ lu muy tekki alxawaari yoog yooyu bi ñuy def tarjama baayam moom muy az ibn al-Awwaam az du baay ji Awwaam la tuddoon ibn Xuwaylid Asad Eh, ñoom ñii ay mbokki yaay Xadiija lañu radiyallahu taala anha wa ardaaha moo tax imaam eh, eh, Abdullah ibn Zubayr moom en fait dafa am lu particulier ndax côté yaayam côté baayam yépp ndax maamam Abu Bakar radiyallahu anhu Seydina Abu Bakar mooy maamam bi nga xam ne ci la juddu gis nañ ne yaayam moo doon Asma bint Abi Bakr baayam wax nañ ko nii mooy Az-Zubayr al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu ma wa ardaahuma gis nañ ne yaayam di sayd sa saydatu Asma bint Abi Bakr naka noon ak saydatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha ku ci nekk soloora ci saxiix imaamul Buxaari rahmatullah alayhi ne ki njëkk a juddu ci Medina ci jullit ñi mooy Abdullah ibn Zubayr yaa Aïsha radiyallahu anha dane euh, awwalu mawludin wulida fil islaam Abdullah ibn Zubayr ataw bihi nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa axada nabiyyu tamratan falaakaha thumma adxalaha fii fii awwalu maa daxala batnahu riiqu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam moom yaay Aïsha radiyallahu anha mu ne ki njëkk a juddu ci lislaam biir Medina mooy Abdullah ibn Zubayr bii mu ne dañ ko ëndil yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jël tàndarma daal di ko yëy dugal ko ci gémmiñam li njëkk a dugg ci jiiram mooy li jóge ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah gis nañ ne kon imaam alxaafis ibn Kathir ak ibn Hajar rahmatullah alayhi wax nañ ñu ko moom dafa teel a juddu moo tax imaam alxaafis lii nii moo gën li nga xam ne euh, li imaam al-Waaqidi moo tax mu ne wa fil xadiisi ci xadis bi muy shara xadis bi ñu wax léegi anna mawlida Abdallah ibn Zubayr kaana fi sanati al-uulaa wa huwa al-mu'tamad bi xilaafi maa jazama bihi al-Waaqidi wa man tabi'ahu bi annahu wulida fi sanati ath-thaaniya ba'da 'ishriina shahran min al-hijra mu ne lii xadis bi day wane ne moom imaam abdullah ibnu zubayr radiyallahu anhu mu ngi juddu ci année bu njëkk bi te loolu mooy al mooy li nga xam ne ci la ñuy sukkandikoo te mooy li gën a contrairement ak li nga xam ne imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi da cee dogu ne ak ñi ànd ak moom ndax du moom rekk ko wax euh, euh, imaam ibn Sa'd bi taalibeem beek ñooñu ak ñeneen ñoo xam ne loolu la ak tamit loolu siiw na tamit euh, wax la ju siiw ndax ñoom ñoo ko riwaaye que vingt ans euh, vingt mois après ci la juddu euh, moom mooy deuxième année bi ci la juddu Abdullah ibn Zubayr que presque daanaka yaayam ëmb na que presque deux ans mais loolu la imaam al-Hafiz ne loolu noonu moo dëgërul ndax hadith bi day war ne ci première année bi la ba pare mu ne mu ne euh, contrairement ak ñoom li ñu wax que ni après vingt mois ci gàddaay léegi mu indi riwaay bi ñu wax ne mooy après mooy bi ñu waxoon ne juif yi daal di ne leen yéen du ngeen fi am benn doom ngeen seet xool la bi mu juddoo ñoom ñu daal di kontaan julli ñu kontaan ci lool moom ah, dane imaam alxaafis nag bi muy tontu ci lool dane ah, xoola wayarudduhu wax jooju noonu que ne vingt mois après le juddu mooy deux mois lañ ko ëmb jooyu mu ne li koy dàq anna hijrata asma wa aisha wa ghayruhuma min ali siddiq kanat ba'da istiqrari nabi sallallahu alayhi wa sallama bil madina fal masafa fal masafatu qaribatun jiddan la tahtamilu ta'akhkhur 20 shahran bal wala 10 ashhur mu ne lii lii wane ne li lu dëgëru mu ne li koy dàq mooy que ne gàddaayu as-sayyidatu asma ak sayyidatu aisha radiyallahu anhuma ak waa kër Seydina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu dafa nekkoon lan kaanat ba'da istiqraari nabi bi yonent mi alayhi salaatu salaam daal di saxe ñëw Madina ba xaw fa yàgg tuuti dal am fu mu dëkk ak yooyu ndax début bi amul woon fu mu dëkk mu ngi woon kër Abu Ayyub al-Ansaari ba ni ñuy tabaxee jumaa ji jàkke ji daal di tabaxaale këram yi après mu ne fal masaafatu durée bi nag entre fu ñoom fi ñu gàddaay si ak fi yonente mi alayhi salaatu salaam dale ba ñoom ñu am fu dëkk ñuy ñëw mu ne loolu lu jege la lu jege la non loolu mënu la yenu vingt mois waxuma la vingt mois mais di mois sax da koo mënu la kon wax jëli dëgëru léegi kon moom bi mu juddoo imaam alxaafis nag ci al isaaba rahmatullah alay dane yonente mi alayhi salaatu salaam da koo tuddee maamam wa sammaahu bi jadd bismi jaddihi wa kannaahu bi kunyati dane yonent bi eh, alayhi salaatu wasalaam dafa dafa tudde xale bi liir bi abdallah mooy maamam la ko tudde kuy maamam ab seyna abu bakar ndax seyna abu bakar bi ñuy def tarjamaam gisoon nañ ne moom abdallah la tuddoon en tout cas ci wax yi bokk na te loolu la imaam alxaafiz ibn xajar ci al eh, fathul yi loolu la dëgëroon loolu que moom noonu la tudd abdallah am na nag yeneen wax yu ci am mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam ko tudde maamam mooy kon dafa tudde doom ji ndax yaay asma doomi abu bakrin radiyallahu mu daal di koy tudde seydna abu bakar mais abdallah la ko tudde ba pare dàkkantal ko dàkkantalam ndax dàkkantalu seydna abdallah ibn zubayr moo doon abu bakar abu bakar lañ ko doon wax mu ne moom imaam alxaafis kon loolu la wax léegi nag ginnaaw bi ñu gisee ne kon moom année juddu leer mooy mooy ci njëkk a juddu ci mu muhaajiruuna yi foofu madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu juddoo kon euh, da ci bëggoon kontaan ci te moo ko tudd kantaan ak at tey yi jëm ci tudd tudd tudd doom mooy ak haqiiqa yooyu loolu dañuy bàyyi ba juddug ak sy sayidna alxasan ak alxusayn radiyallahu anhuma incha allah bu ñuy def foofu seen tarjama yooyu dinañ def ahkaamul yi jëm ci ahkaamul mawlud mooy yi jëm àtte yi naka léegi est-ce que ñun suñ protocole sénégalais yi ñuy def est-ce que loolu lépp ci affaire yi la am dir ak tamit est-ce mooy yi jëm ci yooyu daal est-ce que dit man naa juddu ñu tudd ko tey xam nga kii waxu la ne dane dafa judd ñu indil ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu daal di koy tudd nga waxul dafa xaar sept jours mooy est-ce que sept jours forcément il faut attendre sept jours wala nit mën naa juddu tey ñu tudd ko tey loolu ak yooyu ak li ci dem yi ci jëm ak euh, yooyu atte yeeg tur yeeg yooyu insha allah bu ñu àggee foofu dinañu ko def loolu mooy gën a approprié maanaam euh, ak atte yi jëm ci yooyu ak aqiqa tamit insha allah taala kon mu ne moom nag bi nga xam ne ci la muy imaam ibnu Zubayr Abdullah boobu Abdullah ibnu Zubayr di doomi az-Zubayr ibn al bi nga xam ne ci la commencé dëgër yaayam da ko yóbbu ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir mu jaayanteeg moom ci ndigalu ak zubayr ibn al-Awwam di baayam bi mu fa demee yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di jaayante ak moom daal di bi mu ko gisee muy ñëw xale bu ndaw mooy nekk xale di ñëw mu xool ko di ay ree mu koy re mu reetaanloo ndax am na benn riwaay dañ ne gone yi mooy doom yi saxaaba yi saxaaba yi ci seen bopp seen doom yi dañu bëggoon surtout temps yi ñu ci nekk tout temps ñu dem jaayante yonente mi alayhi salaatu wassalaam léegi mu ne ñu dajale leen ñu dajale leen mais xale yi bi ñu leen indee ñu gis yonente mi alayhi salaatu wassalaam ñoom ñëpp ñu xaw mel ni ñemeetuñu quoi kenn ñemewu la avancé rek Abdullah ibn Zubayr daal di waaxu rek jóg dem wutsi ko yonent mi alayhi salaatu ne kii de doomu baayam la mooy ndax az-Zubayr noonu la meloon gisoon nañ bi ñuy def tarjumaam radiyallahu anhu mu ngi tuub këne euh, am na ci wax yi te doomam Urwa ibn Zubayr wax ko nee na huit ans amoon bi mu déggee ñu ne kuffaaru Quraysh ni biñ nee Quraysh foofu dañu kidnappé yonent bi alayhi salaatu xale bu ndaw la mat ay dix ans yooyu jaaseem la yor ne fa ma ko dégg fa laa jëm dem agsi yonent ma saab-saab gis ko ne ko ne ko Zubayr looy doy sa jaasi mu ne ko damaa bi ñu ne dañ laa kidnap mu ne ko léegi loo ko do boo ñëwoon looy def mu ne ko ma ñëwoon boo fekk naa ko rey <laughs> mu ne ko déedéet dara dalu ma te gone la woon mooy matul woon sax ay 12 ans lool ci la yemal war wa moo tax bi mu gisee mu def lool mu ne kii de doomu baayam la ndax tamit euh, c'est ci seen yaay tamit la loolu jóge ndax seen yaay di ah, euh, yaayu az-Zubayr ibn al-Awwam di Safiya bint Abdul Muttalib moom euh, yar bu dëgër bu rigoureux la ko doon yar ndax daroon wax ne dama bëgg mu nekk jàmbaar mooy ay yaay may ma ñeex yooyu yarewu ko noonu de yar bu metti la ko doon yar doon ko teg ay yu metti te gone la woon mu ci bu ñu waxee mu ne man dama bëgg mu nekk ku dëgër mu nekk góor ëllëg moo taxit c'est normal moom mu mel noonu comme baayam moom Seydina Az-Zubayr euh, Abdullah ibn Zubayr bi nga xam ne nag ci la juddu euh, moom dangay gis ne kon ci tuut tànk yi la bokkoon moom na dafa bokk ci al latul arba'a mooy euh, ci xam-xamu xadiis ñi ñu naan ñooy ñeenti Abdallah yi nga xam ne dañu am particularité boo xam ne ñoom ay saxaaba lañ seeni baay ay saxaaba lañ te ay gone lañ woon bi yonent bi salaam di génn àddina moom imaam Abdullah ibn Zubayr la euh, <coughs> Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Abbas ak Abdullah ibn Amr ibn al-As ñoom ñeent ñooñu ñoom lañ naan al-abaadilatul arba'a radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna euh, moom az-Zubay euh, Abdullah bi yonent bi alayhi salaam génnee àddina maamam ne fi nga temps yooyu gone la mooy moom euh, bi yonent mi alayhi salaatu salaam bi génn àddina dix la après deux ans après ginnaaw gi mais fekke na Yarmuk muy xeexu Yarmuk demoon na mooy gone la woon bi amoon fële ci Sham euh, Syrie ghazwatu Yarmuk moom Abdullah ibn Zubayr malgré gone la woon ci jamonoy maamam di Seydina Abu Bakrin radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum fekke woon na ko àndoon ak baayam az-Zubayr ibn al-Awwam anhu wa ardaa moom nag dafa niroon ak maamam moo tax baayam da ko doon wax naan az naan ko yow yaay ki gën a niroog sa maam ab Abu Bakr nit ñi yaay ki gën mooy dafa niroo woon boo ko gisoon da foog ne mooy ne da xam ne kii kii kii doomam la mooy mooy sëtam la ah, moom nag Abdullah ibn Zubayr dafa newoon koo xam ne ku amoon kàttan la malgré ci bind nii comme maamam la woon mooy dafa nekk koo xam ne dafa xaw dafa sewoon mais boroom kàttan la woon ndax yonent mi alayhi salaatu salaam fan la jële kàttan goog dafa masa def xijaama mooy daal di eh, am nuñ koy wax ci wolof sax nuñ koy waxati eh, mooy di kii deret ji di kii ngir wàññi deret yi léeg-léeg ijaama nuñ koy woowee ti waay waaw en tout cas mooy moo xam nga nit dangay gis surtout yenn tàngoor yeeg yu mel noonu bu amee hmm. moo tax nga gis nit ñu bari génn deret hmm. loolu nag araab yi dañ pour kii yooyu dañ doon def xijaama bu lañ doon kii am ñoo xam ne nag ay de loolu lañ manoon seen spécialiste dañuy génn deret yi nga xam ne dañ koy wàññi dindi hmm. ci ay moyens ay techniques yu ñu doon def moom nag yeneen ci maanaam saab saab da bi mu defee lool euh, dane ko imaam al-Bayhaqi solo xadiis bi naka noonu imaam euh, Abu Ya'la mu ne mu ne Abdullah ibn Zubayr deret jooju mu jël ko ne ko demal demal nga tuur nga nga nga tuuri ko mu mu mu jàdd rek daal di ñëwaat yonentu Yàlla sallallahu ne ko fo ana ana li ma la waxoon deret di foo ko tuur ma ne ko tuur waa tuur naa ko damaa xool fi gën a sori fu gën a làqatu fu ma trouvé laa ko tuur mu ne ko xam na boo demee danga koo naan mu ne ko waaw dama <laughs> naan ko ndax <laughs> nga ah, naa ko de nga ko nag nit ñi nag yoboo ñu moytu la tey nga moytu nit ñi moo tax doole do moo moo tax nit ñi doon wax naan doole ji mu amoon ci deret jooju mu naanoon ci la ko jële ndax tamit dafa noon koo xam ne boo kàttan la même boo ko gisee mooy doo ko foog nit la koo xam ne boo gisee dangay ngay foog ne non kii moom kii kii kii kii nii kii kii kii bu ma koy bu ma koy dugg muy muy daal mais boo ko duggee daay tooga tellement kàttan ji mu amoon euh, am na nag ci benn riwaaya da yonent bi alayhi salaatu ko safara du la laaj du la laaj mooy ku naan loolu loolu gisoon nañ ñeneen ñoo xam ne ñoom ñoom yonent bi alayhi salaatu salaam naan comme ñoo ummu ummu ayman ko nag na la leer ne feebaru biir dootu la dal moo tax feebaru biir masu ko dal moom yaay ummu euh, sayyidatu ummu ayman radiyallahu ta'ala anha wa arda moom nag imaam ibn Zubayr bokkoon na ci lim siiwe woon mooy nit la koo xam ne bu doon julli da ngay ne aw matt wu taxaw la mooy tellement ni mu doon amee xushion teewlu ci jullee mais da ngay foog ne mais kii non kii est-ce sax da ngay foog ne waa ji dafa dee tellement du yëngu moo tax nekk na ci ci ci ci kaaba gi foofu di julli gars yi di di bombarder foofu mooy seen man janiix yooyu genre yi ñuy catapulte yooyu di dóor bëm mooy booy comme romain yi booy seet seen film yu yàgg yooyu hmm. niñ doon dugg ci dëkk yi léeg-léeg buñ gisee yenn forteresse yi dañ doon yor loolu di ko wëndeel benn kii jël ay xeer yu rëy yu wëndeel wëndeel ak dóor bu ko defee mur yi boo may dañuy toj yu mel noon nag la xajjaaj doon fëgg ci kaar yi bon <laughs> <laughs> moom moom bu ñu am julli affaire yi daanu yëgu ko sax tellement moom noonu la meloon mais tamit doom ji tamit Urwa noonu la meloon maanaam doom ji frère di Urwa tamit noonu la meloon ba moo tax ba mu feebaree am feebar ci tànk bi gars yi ne kii mu ne kenn du ma kenn du ko gars yi ne dañ koy amputé rek médecin bi ne amputé fi sës mu ne ah non man kenn du ma bàyyi leen bu muy julli rek mbo euh, waa këram ne bàyyi leen bu muy julli kii buy julli dara du ko yëg muy julli ñu dagg tànk yëgu ci dara mu pare xool ne mais ana sama tànk bi gars yi ne ko dagg nañ ko comme que kii mooy ne ñoom noonu lañ melo moom Abdullah euh, ibn Zubayr noonu moom bu doon julli non da nga naan kii tellement li nga xam ne noonu la doon teewloo ci julleem lool nag du lu yomb yol nañu ko <laughs> buur yàlla may ah, moom nag ginnaaw gi bi nga xam ne xulafaa ur-rashidun génn nañu àddina moom fa même jamonoy Seydina Ousmane bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo ubbi Ifriqiya Ifriqiya buñ ko waxee mooy surtout Ifriqiya mooy mooy Tunisie mm-hmm. Tunisie lañ doon wax Ifriqiya Euh, léegi après nag dañ ko tuddee continent bi yëpp ñaari Afrique mais Ifriqiya buñ ko masoon a wax mooy Tunisie xam nga moo tax bul dégg ñu naan fathu Ifriqiya nga foog ni mooy lafi du nord mm-hmm. non ndax Égypte yàgg na dugg ci l'islam mm-hmm. te fathu Ifriqiya jamono yi Seydina Ousmane la radiyallahu anhu l'an 27 l'an 27 ci jamono après gàddaay yi ci lañ ubbi Euh, Ifriqiya muy Tunisie lañ ci jublu pas Égypte na duñ ne Afrique du Nord ndax Égypte mu ngi foor hmm. mooy ñoom moom mii ak ñoom Ibn Abdullah ibn euh, Abis Sarh ñoom ñoo ubbi foofu te gars yi bi ñu amee problème pour dugg ci euh, que ne bastion gars yi mooy ñu dëkkoon foofu moom mooy ki nga xam ne moo dem waa ji ci boppam moo ko rey mooy c'est que jiite woon dëkk bi ci boppam moom moo ko rey ne gars yi man ngeen agsi après mu dem wax Seydina Ousmane radiyallahu anhu déggal ko ne ko ubbi nañ Ifriqiya ubbi nañu foofu yàlla may nañu ngañaay ginnaaw gi bokkoon na nag ci ñi gënoon a jege Seydina euh, Ousmane bokkoon na tamit ci ñi nga xam ne ñoo doon bind alxuraan bi ñu koy bi kiiwaat Seydina Ousmane Zayd euh, Zayd ibn Thabit ak moom mii ci la woon la boole woon ne leen ak ñeneen ne leen ngeen defar masaaxif fi muy ngeen bind ci euh, dajale alxuraan bu ngeen ci amee problème nag entre luga yi ndax dafa wute façon mooy lugatu biir araab yi dañu wute mu ne bu dee da ngeen am lu ngeen wute ngeen def ko ci lugatu Quraysh mooy waa Quraysh ñoom bokkoon na ci ñu liggéeyoon lool moom Abdullah ibn Zubayr keroog tamit bi nga xam ne ci la gaa yi jóge na la ñëwoon doon farci Seydina Usman ibn Affan radiyallahu anhu moom bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo ko doon défendre ba proposé ko woon yoo xamante ne ni Seydina na ko non man kenn man duma nangu ñuy rey bakkan ndax man loolu waxoon nañ kañ yàggul de euh, yàggul ci tarjama yi ñu gis bu yàggul këne xoolal rek ñi ñi l'islam yar dëgg ni ñu mel ak par rapport ak ñun suñu ñi jiite suñu réew yi léegi hmm. rawatina Afrique ni ñuy accroché ci pouvoir tax ay ger civile di am ndax yow sa fauteuil nga garder sa yoon newu ci nga xam ne nekk militaire moom léegi lenn la tu tu ou on te amatul choix amatul sax ay di xalaat dem liggéey ñëwaat de mooy booy yow sa lépp mooy ku ma rayaate wala ñu ray ndax lan ngir fauteuil benn nit Seydina Usman radiyallahu anhu ne kenn bu ma nangu ñu rey benn bakkan man ñoom Seydina Al Hasan ak Al Husayn ñëw ak ñoom Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ne ma ne yéen yàlla leen yàlla fay mais bëgguma kenn yëkkati fi gànnaay voilà mooy ni moom mii ci la woon suy naa Usmaan ne ko non non non duma d'accord malgré lépp mais bàyyi leen lu yàlla def noonu la mais kenn man duma nangu ñu rey bakkan ndax ndax daal man Usmaan quoi hmm. loolu moom duma ko def wallaahi ñépp dee woon ngir moom jaroon na ko mais loolu la mooy ñooñu la l'islam yar mooy ne ay affaire ay fauteuil ak yooyu yooyu taxu leen a jóg di dee ngir yow est-ce que loolu ko yooyu mais danga naan mais nii est ngir yow sa fauteuil gars yi nekk guerre civile sa yoon newu ci massacre yi du la sax du la sax interpellé moom Abdullah ibn Zubayr loolu la ko bokkoon na ci ñi Seydina Usmaan waxoon lool na ko déedéet moom nag Abdullah bi moom la moom lañ doon dàkkantale ak Sayyidatu Aïsha nga Aïsha dañ naan ko ummu abd ndax da ko soppoon sopp goo xam ne ndax dafa laaj yonent mi alayhi salaatu wa salaam kañ lay kii mun a ko nga jël dàkkantalu mooy Abdallah Abdallah moo tax da ko soppoon sopp goo xam ne presque soppuloon à part yonent mi alayhi salaatu salaam ak baayam ku mel ko à moom moom la gënoon a ci nit moo tax ñu ko doon wax ummu xam nga yaay samul doom mais dañ moom loolu mooy dàkkante la ummu abdallah mooy yaayu abdallah bu ñu ko wax abdallah ibn zubayr bii la te pourtant magam moo ko jur muy asma bint abi bakr ah, fekke woon na euh, jamal demoon na demoon na tamit euh, euh, waa Jamal demoon na naroon foog bokkoon na sax ci ñi nga xam jàppoon nañ ne keroog dee na mais bi yaa Aysa radiyallahu anha tellement dafa koon biñ ñëwee ne ko gaañ biñ ndax dafa foogoon ne moom génn na àddina bi mu ki ñëw ne ko non moom seet dane nañ ko ko seetal est-ce que gaañu na am gaañu ñu seet ko gis ne dund na ki ko ki ñëw ne ko deewul dix dix mille à peu mooy dix mille ci ay diinaar la ko may ngir ngir rek ko nouvelle bu neex bi mu ko jox na ko Abdallah deewu léegi euh, moom Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhu ginnaaw boobu mooy léegi mu def Seydina Muawiya radiyallahu anhu ginnaaw gi bi mu génnee àddina Seydina Yazid di doomam ji Yazid ibn Muawiya la Seydina Muawiya tegoon mu nekk ki nekk njiitu jullit ñi moom d'accord ci woon mais ginnaaw bi Yazid dafa gaaw génn àddina moom mu nekkoon Makka Abdullah ibn Zubayr Makka la ne woon ba pare nit ñi jaaye mu jaay nit ñi jaayanteen moom xilaafa mooy léegi gars yi d'accord ñu ne non Yazid moom duñ d'accord non Yazid non ñu jaayanteeg moom daanaka dëkk yu bari ba mu une partie de Sham mais ginnaaw gi euh, Marwan ibn hakam daal di gañe foofu yépp daal di ñëw moom laata muy mooy saccagé liñ saccagé woon Médina hmm. rey fa saxaaba yu bare bare bari saccagé foofu jamono jooju la gaa doon euh, dóor foofu def fa lu lu leen neex rey fa saxaaba yu bari fa lañ fa lañ leen rey après ñu jóge foofu dem Makka fekk moom Makka na woon moo jiite foofu Euh, gaa yi biñ ñëwee entre temps mu moom it mu génn àddina mooy Marwan doom ji di Abdul Malik nekk xalifa bi mu ne Hajjaj daal di fi euh, nekk ki nga xam ne moo moo yoroon armée yi moo jiite woon foofu Abdullah ibn Zubayr nag radiyallahu anhu moo tax boroom xam-xam yi naan moom ci xilaa ci xulafaa yi la bokkoon ndax diggante Seydina Muawiya bi mu génnee àddina entre Yazid ak am na sax période bu ndaw benn doomu Yazid Muawiya ibn Yazid kooku mooy dañoo yàggul hmm. moom dafa newoon xel xel xalifa goo xam ne nit ñi dëkk Irak euh, Madina Makka Misra ak une partie de Sham ñëpp d'accord ne mooy xalif mooy xila mooy xalifa mais ginnaaw gi la Marwan ibn al-Hakam daal di dominer ñoo ñëpp yónnee ay armes Médina yónnee ay armes Makka entre temps rek dafa tojoon kii bi mooy kaaba gi da ko defaraatoon ndax yaay Aisha radiyallahu anha dafa dégg mu ne ko mooy xadiisam bu siiw boobu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane woon dane yaay Aisha radiyallahu anha burul woon de sa ñoñ ñii seenu dugg seenu njëkk yéex a dugg ci lislaam dañuy teelu dañuy dóor a dugg ci lislaam bañ burul woon loolu konoonte kon damay toj kaaba gi tabaxaat ko ci ni ko ma Ibrahima tabaxe woon ci fondement fondation yooyu ndax ci la ko ne woon kaaba gi nii mu mel nii matul moo tax nga kaaba gi ngay gis benn lu mel ni benn arc fi ñu naan xijru Ismaïl loolu ci biir la woon mooy xam nga léegi ci biti la mooy loolu mel ni benn arc bu def ni benn mur bu mel ni bu xaw a def benn arc loolu ci biir kaaba gi la woon mais comme que Quraysh bi ta yooyu bi ñu koy tabax comme ni gisoon ci début ba euh, seenu xaalis dafa matul woon ñu yemale ko foofu mu ne woon budul woon damay bañ toj ko après gaa yi dóoru dugg ci l'islam waa Quraysh ñii daal di tubbi ne non kon moom wala moom ñu ne ndeka moom dafa lii diineem ji mu doon woo yëpp benn lenn rek la soxla woon mooy toj kaaba gi defare ko ni mu ko neex mu ne budul woon loolu kon dinaa ko toj defaat ko kon ni ko maam Ibrahim defoon alayhi salaatu wassalaam Abdullah ibn Zubayr nag ñu déggee lool moom léegi mu ne non waaw yonent bi aleyhi salaatu wa salaam li mu doon bañ amul ñun ci ñun fii mu ne mu mooy ne ñun problème boobu posé tout kon nag comme que loolu la bëggoon kon ñun loolu la ñuy def mu toj kaaba gi temps yooyu nit buñ doon buñ doon buñ doon tawaaf mooy doonuñu woon yi neew fi loolu tamit day wane ne kaaba gi tey par exemple buñ tojoon lépp kenn du ne noo aji màkka ji kon c'est c'est fini déedéet fini wura ah. boo demee fekkoo fa dara sax mooy affaire yi noonu da nga koy wër da wër noonu mooy nga wër mooy mbir bi ne fee nekku fi mooy léegi ñoom noonu lañ doon def doon ko bi bi tawax bi pare nag entre temps gars yi ñëw foofu yépp daal di koy jàpp rey euh, kii nag Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu doon na ko wax ne ko ne ko Abdullah ne ko Ibn Zubayr ne ko bàyyil bàyyil yi mooy génnal ci affaire yi ñii affaire yi bàyyil waa ak seen ak kii bi yow bu ci sonn mais moom moom ndax bu gisewu ko no na ne non ndax ñépp ñii ñépp jaayanteeg man ak yooyu tekkee te tamit il était légitime gars yi mais gars dañ koo dañ koo rey mais bi ñu rey koo pare daal di koy wékk mais xam nga gars pour wan ne gars yi gis nga ku fi defati dara mel kii nii lañ lay def mooy ñu rey koo pare wékku ko ci bi ci biti dëkk bi ci ma màkk foofu ah ndax Hajjaj moom de toute façon looloo gën a ndaw ci lu mu def quoi moom moo ñu bari la rey moom léegi euh, moo tax Abdullah kii comme riwaay bi nekk imaam Muslim euh, Abdullah ibn Umar radiyallahu bi mu bi mu rombee dafa robb ñu ñu gis fi ñu ko wékk noonu mu ne assalaamu alayka aba xubayb dañ ko doon dàkkantalam tamit amoon na abu bakar ak aboo xubayb wax ko ñetti yoon ne ko wax dëgg lii lii de laa la doon bañal lii laa la doon bañal lii laa la doon mooy lii lu mel nii laa la doon bañal ndax gaa yi ñoom bañuñu ci dara ñoom gaa yi ñoom gis nga seen affaire yi seen nguur yi ke bañuñu ci dara lii laa la doon bañal noonu lañ ko fee la génn àddina ci l'an 64 euh, ginnaaw ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, non l'an 63 dafa am ñu ne 64 mais li nga xam ne mooy li gën a dëgër mooy l'an 63 mooy ci la génn àddina ci la ko xajaaj daal di raye foofu la màkkatal mukarrama zaada allahu tashrifan wa takriman kon foofu la génn àddina moom seydna abdullah ibn zubayr radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa anna wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahuma wa mathwahuma